ci suñu jotaay bi ñu génn bi àwnillaahi wa minnati eh, ñu ngi woon ba léegi ci ahkaamu zakat muy àttey zakat eh, ñu ngi woon ci wàllu li jëm ci masaarifu zakat ana ñan lañuy jox zakat ji añan nan lañuy jox zakat te aaya bi leeraloon ko newoon ci suuratu tawba suñu boroom subhaanahu wa taala mu ne innama sadaqaatu lil fuqaraa ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim innama alsadaqatu lilfuqaraai walmasakini walcaamilina calayha walmuallafati quluubuhum wa fi rriqaabi walgaarimin wa fi sabili illahi wabni sabili faridatan min allah wallahu alimun xakim mu ne dëgg-dëgg innama sadaqaatu zakat yi lilfuqaraai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 ñii ne ñu njëkk ñi ne miskin moo gën a aswa u xaalan moom moo gën a waaw miskin moo gën ñàkk faqiir ñi ci des ne mukk faqiir moo gën a ñàkk miskin waaw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 loolu moo amatut hmm? loolu noonu réew yu bari xanaa ay Arabie saoudite ak yooyu waaye suñu fee ñoom lañ doon xamee dañ leen doon woowee as-su'a ak aljuba as-su'atu ak al aljubaatu ñi nga xam ne ñooy collecté ji dem di doxi ngir jëli zakat bi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 Euh, léegi nag mu des waa banu Hashim <laughs> ñooñu waxoon nañ la ko këne ñooñu woon bokkuñu manuñ cee liggéey ndax li yonent ma lay saa saam waxoon yow xadiis Seydina Ali bañ gisoon ah mooy Seydina al Abbaas nettalib Seydina al ak ñoom Seydina Ali ak yooyu ba ñuy yónni Seydina al Fadl ak mbokkam ma Abdul Muttalib ah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 kon innama sadaqatu lil fuqara'i wal masaakiin wal wal masaakiini wal aamiliin wal muallafati wal aamiliin alayha kon pare nañ ci ñoom ah kon pare nañ ci ñoom euh, moo ci wal muallafati quluubuhum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 ñu jox Seydina kii al Abbaas ibn Mirdaas lu gën a néew loolu mu mel banaan atajaluna bi wanabal ubaydi bayna uyaynata wal aqra'i wa qad kuntu fil harbi dha tudra'in falam u'ta shay'an wa lam umna'i illa afa'ila u'tituha adida qawa'imiha al arba'i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 mu'allafatu qulubuhum yi waxoon nañ la ne boroom xam-xam yi nag rahmatullah alayhim dañoo wuute est-ce que espèce bi existe nañ ba léegi waaw est-ce que existe nañ ba léegi mooy est lañ leen di jox ba léegi gisoon nañ ne moom Seydina Omar radiyallahu anhu moom dafa jàppoon ne kenn dootu leen jox dara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 xaarimiina yi lan la aay ba waxoon innama sadaqaatu lil fuqara wal masaakiini wal aamiliina alayha wal mu'allafati quluubuhum wa fi riqaabi wal xaarimiin ñëwoon xaarimiin la ñuy tàmbale bii di ñëw inshaa allah wa fi sabiilillaahi wa ibni sabiili fariidatan min allah wallaahu aliimun hakiim sadaqallaahu al-aziim